léegi kon mu ne ñoom noonu la voilà ba pare borom bi def ajjana amul ak wute laxtilaafa baynahum wala tanaawul polémique yeeg wute yeeg yi nga xam ne ñooy indi ak rill ak jàppal ku nekk looy jàppal lool wax nañ nag bañ jaaree ci xawdu yonent may saa saam lay set wecc waaw mooy nit ñi gën a màtte la ñuy dugg àjjana ja'alana Allahu minhum léegi xadiis bi am na benn riwaay boo xam ne imaamul Buxaari imaam al al al kii <laughs> Eh, Abu Hurayra radiyallahu anhu imaam Muslim nag moo solo xadiis boobu xam naa ci loolu la ñuy jeexale quoi <laughs> eh, gaa yi dañoo ñëw doon eh, imaam Muhammad ibn Sirin rahmatullah alayhi al-Anasiyu moom moo ko nettali nee na imaam Abu Hurayra dafa am gaa yu ñëw doon puukarewante ay góor ak jigéen walla boog dañ doon fàttalewante waaw góor ñi biir àjjana ñoo ëpp wala jigéen ñi parce que romboon nañ que yonent baay saasaam nee woon na yéen jigéen ñi tasaddaq na xadiis ibnu Umar bi saraxe leen de waaw ndax man gis naa ne yéen yéen a ëpp ah yaa ma'shara nisaa mooy xadiis mille huit cent soixante bi jeexaloon suñu buntu bële ci baabul istighfar ndax kat man fa inni ra'aytukunna akthara gis naa ne yéen a ëpp biir safara léegi nag ñii nag doon waxtaane seen biir waaw jigéen ñi ak góor ñi kan moo ëpp àjjana ñi ñëw di ko wax ci Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra ne leen yéen ah aw Seydina Abu Hurayra ne leen yéen xanaa déggu ngeen li Abul Qaasim wax mu mu indi xadiis bii nii Seydina Abu Hurayra daldi lay xadiis bii te loolu yoon kii mooy dañ doon xëccoo parce que imam Ibn na da dafa indi moom riwaay bi ne ixtasama ar-rijaal wan nisaa ayyuhum fil jannati akthar mu ne góor ñi jigéen ñi dañ doon ay góor ci taabi'iin yi ñuy ñuy ñuy werante kan moo ëpp àjjana est ce que góor ñi ëpp àjjana wala jigéen ñi aj ëpp àjjana léegi nag ñu ñëw ci Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra ne leen waaw alam yaqul ah ne leen euh, euh, ndax waxul awalam yaqul abul qasim sallallahu alayhi wa sallam inna awwala zumratin tadkhulul janna ala suratil qamari laylatal badr wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyyin fi sama li kulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhu suqihima min wara'i lahm wa ma fil jannati a'zab <laughs> waaw <laughs> mu ne xanaa yéen déggu ngeen léegi mu leen di àtte quoi xanaa déggu ngeen li Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam wax ne première mbooloo buy dugg àjjana dañuy nekk ci melow weeru wi nga xam ne lay leer naññ pleine lune bi leen tegu ñoom ñoo gën a leer astre yi nga xamante ne nii biddiw yooyu nga xam ne dur lu yéen fi sama nekk ci asamaan si leer nañ li kulli mri'in ku nekk ci waa àjjana minhum zawjataani na am ñaari soxna isnataani ñaar yuraa dinañ gis muxu suuqihaa seen euh, mbuq lay nekk ca biir yuqu ga ca biir seen euh, yaxu tànk ya min wara'i lahmi seen gannaaw ginnaaw suuf bi wa firul janna wa ma fil jannati azab te àjjana amul amul li nga xamante ne mooy <laughs> célibataire àjjana moom célibataire addi gii la mooy góor boo xamante ne ah du takk soxna du tout waaw am na ñoo xam ne c'est temporaire comme ñoom fay insha allah c'est temporaire loolu ñu am yaakaar ci borom bi que c'est temporaire bon j'espère que ça ne sera pas éternel ah, ah, am ñoo xamante ni nii nag mooy euh, ñoom comme xeetu prêtre yi nga xam ne ñoom ak ñoo xam ne dañuy prêtre ay jullit lañu ñoo xam ne bon côté loolu yitteelu leen ko ay affaire soxna yi moom du seen affaire sax noonu la ñuy kiiwee xalaatuñ ko bokk sax seen projet ba génn àddina loolu fii la mais àddina allah ajja ajjana moom amul waaw mais ajjana moom amul lool ajjana moom yooyu moom prêtrisme ak bàyyee ci yooyu amul wama fil jannati min azab ajjana amul amul amul li nga xamante ne nii mooy amul amul amul góor gu amul soxna amul <laughs> amul <laughs> waaw ah, daa lañ naan la waa suñu waajuroon wax naan boo amee soxna waa ah kon yow mat nga taalibe ah ko kon ba dina bala faa dugg xool nga mat taalibe <laughs> kon nag kenn doo am xanaa kon <laughs> Allahu akbar léegi fii am ah, imaam Abu Hurayra lan la tegtale li mu leen bëgg a wax mooy cal le calcul est bien fait bu dee ne léegi nag déglul tegtalu Seydina Abu Hurayra ci wax ji. mooy kon góor ñee jigéen ñi te moom la ci imaam euh, kii euh, muslim teg bi mu indee lii haddathana ibn abi umar qaala haddathana sufyaan ibn uyayna an ayyuub an ibn siriin qaala ihtasama rahmatullahi alayhim ar-rijaal wan-nisaa ayyuhum fil jannati akthar fa sa'aluu abaa hurayra fa qaala qaala abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam mu ngi di hadiis bi mooy seen abu hurayra da bëgg na wax ne leen léegi yow bu dee ne góor bu nekk dina am ñaari soxna te gis nañ riwaa imaam Ahmad bi imaamul xam nax ja doon wax loolu mooy ci doomu aadama yi la. léegi kon bu boobaa bu boobaa kon kay loolu mooy ah kon kay loolu mooy kon kon kon jigéen ñëpp ah <laughs> waaw. bu dee li kulli imri'in minhum zawjataani ithnataani min nisaa'i dunya kon kay loolu xanaa kon mooy jigéen ñi yëpp parce que bu dee xuurul oon yi moom soixante douze la moom minimum loolu mooy minimum ah soixante douze mooy minimum juróom-ñaar fukk ak ñaar minimum ci xuurul ay ni ñi mën zawjataan yi mooy yi nga xamante ne ni moo tax euh, euh, euh, xoolal imaam al am na riwaay bu même bu dee ne wérul la wax Euh, euh, mais day dëgëral yi ibnu abi mooy bon lii moo ko lii dëgër na pare mu ne xadiis euh, abu umaama nekk ci imaam ibnu maaja ak ad-daarimi lu mu yëkkati mu ne amma ahadu ah, ma ahadun yadxulul janna illa zawwajahu allahu thintayni wa sab'ina min al-huril 'ayn wa sab'ina wa thintin min ahli dunya waaye loolu dëgërul pour wanne mooy loolu en tout cas mooy soixante-douze yi moom mooy minimum fu ci hurul 'ayn yi ñi ñi des mooy seen tay yooyu day nekk yi nga xamante ne nii sànq xam nga fat xadiis bi la ñu àggalawul woon Seydina Abu Hurayra mooy imam alxaamna xajar dane wali abi ya'la min suur ak tuul xadiis bi nga xam nooy wax suur ak tuul bu gudd bu ak tawil bopp bu gudd bi fi min wajin axaraan abi Hurayra mu ne foofu ah, bu mu yëkkati beneen saa sam mu ne fa yadxulu rajul ala seen tay ni zawja mimma yunshi'ullah foofu la ñëw waaw après ñu dagg nit ki dinañ ko séyale foofee soixante-douze soxna mimma yumshillah yi nga xam ne yàlla moo leen defar muy xuurul ayni bokk ñoom doomu aadama yi wa zawjatayni wala waladi aadam ak ñaari soxna yu ñaari soxna <laughs> ci doomu aadama yi alayhi salaam mu ne wa axrajo Tirmidhi après loolu mu indi noonu léegi mooy lii xam ne zawjataan yi kon ci doomu aadama yi lañ imaam Seydina mu ne kon bu dee ne képp góor bu nekk di nga am minimum deux di nga am ñaar ñaari soxna ah yaa ngi dégg bu dee góor gu nekk di nga am ñaari soxna yaa ngi dégg waa kon kay soxna yi ñoo ëpp te ci doomu aadama yi attention ci doomu aadama yi ci doomu aadama yi voilà kon kay le ratio xoolal ratio bi <laughs> waaw kon kay loolu moo tax euh, euh, <laughs> loolu euh, Seydina Seydina Abu Hurayra la lii la moo tax Imaam al-Hasan huwa waadiha parce que li yow boo defee calcul góor gu dugg àjjana di am minimum ñaari soxna ci doomu aadama yi yu jigéen yi waaw mais kon bu boobaa ñooñu kon ñu ëpp góor parce que ainsi comme que ñoom par deux góor bi nekk deux ngay am ci ñoom mais li ngay am deux kay ñoom ñoo la ëpp noonu <laughs> waaw waaw mu ne waaye laakin waaye nag sauf que waxu imaam tegtalu Abu Hurayra bi yu'ariduhu li koy xawa nel ni luy opposé moom mooy qawlu sallallahu alayhi wasallam fi hadith al-kusuf al-mutaqaddim mooy hadith bi nga mooy Ibn Abbas radiyallahu anhu bi nga xam ne doon wax biñ jàppee jant bi. bim ne ra'aytu kunna akthara ahli an waa gisoon gis nañ ne tuddoon nañ ko bi ñuy xadiis ibnu Umar biñ la wax sànq radiyallahu anhu kenn yeneen saa saa dana yéen gis naa leen ngeen ëpp waa safara mu ne waaye loolu yu jaabu mën nañ ci tonto bi annahu kaana laa yulzamu min akthari akthariyatihim fi naar na fi akthariyatihim fi al-janna loolu mën nañu tontu ne fekk waaw le fait que ñoom ñoo ëpp safara tekkiwul ne ëpp ñu àjjana voilà te bu boobaa lenn lay teg comme li nga xam ne moom la ñoom al imaam al wax léegi. <laughs> kene kon non jigéen ñi mooy en fait après ñoom ñooy ëpp mooy li hadis bi yore saa salaam dañ la wax ne loolu xewagul euh, nga gis ay téeméeri jigéen wala fukki jigéen fukki jigéen di kenn kese di leen yiir ñu kenn kese kenn góor waaw loolu moom mooy gis nga kon ni ñuy baree waaw loolu dina am te bu boobaa mooy ñoom bu ñu baree yenn bari yi dañuy ëpp góor ñu nag <laughs> moo tax mu ne bu boobaa mën nañ ne non le fait que ñoom xadiis euh, ba leen ñoo ëpp safara tekkiwul ne ku ëpp safara léegi mënuñu ëpp àjjana voilà moo tax mu ne lool la mu ne waaye laakin waaye yushkilu ala daalika waaye lii lii yee bu waxee lii li koy xaw a nëxal daal mooy qawli sallallahu alayhi waxu yeneen saa saa fil xadiis la beneen xadiis bi mu ne ittala'tu fil janna fara'aytu aqalla saakiniha an-nisaa beneen xadis bi nga xam ne dana yoneen saa sam neen damaa yëddu àjjana gis ña fa gën a néew mooy jigéen ñi ne lii nag lenn moo mën a wayaxtami an man na yenu na ar yakuna ki nga xamante ne moo soloo xadis bi kenn ci ñoom rawahu bil maana alladhi fahima mooy bi mu saa sallam moom lu leer kene gis na àjjana safara ña fa ëpp ñooy jigéen kon kon àjjana ba mu xoolee àjjana ña nga xamante ne ñoo mooy jigéen mu soloo ko noonu mais loolu bon day xaw compliqué parce que ruwaat yi nekkoon nañ ñoo xam dañu sàmm woon sàmm ba bu ñuy wax du ñu dugal ko wax yu mel nii loo xam dañ naan yoneen saa saa war a aytu ittalaatu fil janna gis naa loolu ab raaw yi dugalal ko yoneen saa salam te moom du lu mu ci loolu day xaw compliqué quoi waaw mu ne waaye <laughs> mu ne waaye beneen min anna comme que ñoo safara kon mu jàpp ne kon euh, li ñu war a jàpp mooy kon waa safara àjjana ñoo fa gën a néew waaw waaye mu ne wayaxtamilu waaye nekk na man na yenu que du yoneen saa sam ci boppam moo wax wax ji te man loolu la jàpp ko wax que ne wax ju mel nii moom ruwaat yi duñ ne yoneen saa sam quand même ittalaatu alors kenn ci ñoom ko wax voilà yëddu naa gis mu ne waaye yenu na que ne an yakuna dhalika fi awwalil amr qabla xurujil usa min mu ne waaye mën a nekk que ne mu nekk avant nit ñi ñañuy ramu ñuy génn safara di dugg àjjana parce que bu boobaa bu dee ne ñoom dañ ne jigéen ñoo ëpp biir safara ñu ramu ci ñu baree baree bari ñu génn safara ñëw àjjana ndax way góor ngëm yàlla la bu boobaa dañuy ëpp waa àjjana bu baax bu ko defee mooy góor gu góor ñëw bu ko defee boobu ñoom ñu ëpp voilà yeeg yeneen saa salaam ba muy wax la le mooy laata ñooñu ñuy ramu di fa dugg voilà loolu. Euh, benn wax la kanta al imam al qadi Iyad rahimahullah dina ñëw wax al al imam Badruddin al Ayni wax ci euh, li nga xamante ne mooy Umdatul Qaari insha allah léegi nee nañ xool al imaamu al qaadi Iyaad rahimahullah mu ne imaamul haafid euh, an-Nawawi di ko toxal ci muy sharh hadiis yi nekk ci al Minhaaj sharh Sahiih Muslim ibn alhamdulillah nul Hajjaaj rahmatullahi alayhima mu ne qaala al-qaadi mu ne imaam al-qaadi Iyaad rahimahullah nee na zaahiru haadhal hadiis anna an-nisaa aktharu ahli anna an-nisaa aktharu ahli al-janna waaw wa fil hadiis al-aakhar annahunna aktharu ahli annahunna aktharu ah, annahunna aktharu ahli an-naar mu ne hadiis bii li muy wàññi parce que bu nee góor gu dugg li kulli imri'in minhum zawjataani ithnataani góor gu dugg àjjana gu nekk di nga am ñaari soxna yoo xam ne ci doomu aadama yi loolu wax naa la mooy minimum ci doomu aadama yi sinon ko amoon ñett ñett nga yoo xam ne yéen génn waat ne borom boole na ngeen di bu àndaat wala ñeent voilà léegi kon mooy léegi kon mu ngi noonu mu ne kon léegi nga ne ma ki amoon benn ñu ne waa ki amoon benn borom bi da koy dollil keneen parce que ñoom ñoo yëpp <laughs> ci doomu aadama yi mu ko. <laughs> waaw mu ngi noonu wallahu ta'ala alam mu ne xadis bi koo gisee koo xam ne góor gu nekk ni nga am ñaar mais kon kay day fekk ñooñu ñoo ñooñu ñoo ëpp parce que bu doon ne ñoom ñoo gën a néew moom mooy góor gu nekk mënoo am moom l'équation est très simple moom <laughs> waaw bu dee ne sawaay juróomi bii lañ yor ñu nekk ku nekk mënul am ñaar loolu moom mënul a nekk waaw waaw mais bu dee fukk lañu ñu am ñaar fukki mango waaw bu boobaa ku nekk ci ñun mën na am ñaar bu boobaa kon mango yi ñoo ëpp nit ñi <laughs> mais bés bu mango yi ginee tuuti nit ñi moom mooy nit ñi mënuñoo am ñoom ñépp ñaari mango yàlla cere benn mango sax dañ ko doon am bu dee ne fukk lañu ba pare am juróomi màngo moom mooy da mat wala ñu nekk fukk fukki màngo mooy ñoo tolloo waaye bu ñu la nee gaa yi fukki góor lañu wala fukki jigéen ku nekk di nga am ñaari mango bu boobaa kon mango yi ñoo ëpp nit ñi <laughs> voilà boobu moom seetlu na say moom. <laughs> moo ne imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne xadis bi li xadis yi moom li feeñ ci xadis mooy ni jigéen ñi ñoo ëpp waa ñoo ëpp ah, waa àjjana jigéen ñaa fa waaw. mu nekk beneen xadis bi nag wa fil xadis al-aaxar annahu nasaru ahli naar beneen xadis bi mooy bu Ibn Abbaas ba la ñu gisoon. ak ibnu Umar beeg yooyu radiyallahu ak ñeneen ñi ko soloon gisoon nañ leen te ne ñoom ñoo ëpp safara qaala nee na imam al-Qaadi mu ne rahmatullahi alayhi al-Qaadi Iyaad al-Maaliki al-Maghribi rahmatullahi alayhi fa yaxruju min majmuu'i haadhaa anna an-nisaa aktharu waladi mu ne lii daal kon liñ ci mën a leer mooy kon doomu aadama yi jigéen ñi ñoo cëpp waaw mooy au final ñoo ëpp wax naa la jamono ji ñu nekk ba ñuy gis xadiis boobu te ni àddina bi ñii ñu nekk ni jigéen waaye yonent bay saasaam li ñu wax ne fukki jigéen dinañ ñëw di làqu ci benn góor loolu moom dina am te loolu benn jamono bokk na ci signe des fins temps waaw bii wane ne àddina leen mu tukki mais loolu dañuy bari bari boo xamante ne jigéen ñi au final ñoom ñooy ëpp góor ñi te tamit lenn am na mooy jamono yi nga xamante ne dangay ngay gis ay guerre am ñu décimer góor ñu bari jigéen ñi ñooy ëpp ci réew yu bari waaw mais tamit ci juddu bi dina ñëw ba côté juddu jigéen ñi ratio jigéen ñi ñooy ëpp fu ratio góor yi loolu nag du lu du processus bu gaaw parce que comme instant bi ñu nekk en 1447 2026 saa yi 14 avril 2026 gis nga xam nga ñoom ñoo ëpp ci monde bi góor ñi ñoo ëpp jigéen ñi loolu nag du ratio boo xam ne bu ndaw la quoi voilà le 26 Shawwal 1447 jigéen ñi ñoom ñoo ëpp. non góor ñëpp ratio boobu nag du mu gaaw a teggi nee nga ñëw rek ne bon teggeeku ne bu ñëwee bay changé bu jigéen ñi ëpp ba fukki jigéen ñooy laqatu ci ginnaaw benn góor mu leen di aar aka yor seeni mbir loolu mooy processus la bu boobaa kon au boo boolee jigéen ñi doomu aadama yi ñoom ñoo ëpp góor ñi waaw loolu moom dafa mu ne loolu kon lii la <laughs> waaw mu ne qaala wa hada kullu lii nag kulluhu fil aadamiyaat waaw mu ne lii mooy ci aadamiyaat yi rek mooy doomu doomu aadama yu jigéen ñi kese wa illaa faqad jaa lil waahidi fi ahlil jannati min al xuuri al adad al kasiir bu dee nag yeneen jigéen ñi nga xam ne moom du ñu ay doomu aadama mooy xuurul ayni yi moom ñoon moom ñoo gën a tee bari parce que 72 imagine ñu ne la góor gu nekk 72 xuurul ayni minimum de minimum la minimum ngay am mais loolu mooy wax yow loolu mooy la loolu mooy yée kon de yi mooy mooy ñooñu moom ñoo ëpp fuuf <laughs> non ñooñu moom ñoo gën a tee bari moom xuurul ay ni ñoo ñoom jigéen ñooñu ñoo ëpp aadami ñoom ñoo leen ëpp waaw wallahu taala alam quant al imaamu Badruddin al Ayni rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a <laughs> waaw léegi moom bi muy sharah hadith Euh, après mu muy wax ne euh, hadith yi nga xam ne ñoo ñëw di wax ni mu ne al imaam al kii al al al al al al an-Nasaa'i euh, mooy hadith bi naan aqallu saakinil janna an-nisaa waaw waaw mu ne wa rawahu an-Nasa'i min hadith Yazid ibn Abdillah wa Muhammad ibn Abdillah mu ne wa huwa mutabi'un li Abi Raja' an Imran muy jële ci Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma mu ne kaddoom wa aqallu sakinin nisa al-janna nisa yooyu saa am nañu gën a néew ñi dëkk àjjana mooy jigéen ñi loolu wax nañ la sànq ni nga koy dégg li Imam al-Hafiz Hajar doon wax wa fii lafza am na beneen kaddu amatu ahli an-naari an-nisa ñi ëpp ci waa safara ñooy jigéen ñi waaw après euh, mu ëndi ay mu ne nag ah, lii nii euh, mu ne <laughs> euh, léegi muy leeral lii quoi que ne après mu doon wax lan moo ëndi loolu waaye li ñuy wax mooy mu ne al imaam al Qurtubi ne innama kaana nisaa aqallu saakin al janna lima ya'lamu alayhinna al hawa wal mayl ila ajili zinati al hayati ad-dunya wa li nuqsaani uquulihinna fa yad'ufna an amalil aaxira wa ta'ahhub wa ta'ahhub wa ta'ahhub lima laha li maylihinna ila dunya wa taziini biha wa aktharuhunna mu'ridaatun mu'ridaatun wa aktharuhunna mu'ridaatun anil aaxira sarii'aatil inxidaa' li raagibiihinna minal mu'ridayni anid diin minal mu'ridiina anid diini asiiraatul istijaaba Eh, liman yad'una ila al-akhirah wa amaliha mu ne imam al-Qurtubi rahimahullah dane li tax jigéen ñi gën a néew àjjana mais loolu wax nañ la néew googu eh, amaana mooy imam al-Hafiz Ibn wax ne moolu mooy à première bi ñuy dóor a dugg mais après comme que après eh, dañ leen di ñi ñuy ràmm ñu jóge foofu am na ñoom dañ leen ñii dañuy dugg laata ñoom ñuy dugg ñu ràmm leen gaa yi ñu war a dugg àjjana léegi ñooñu nag bu ñu ñëwee yoneen saa ba muy wax mooy laata mu gi di am du tout ba mu xoolee moom mooy ñoo fa na a mais après bu ñu rammoo ba ñoom ñu agsi nag ñoom léegi après dañuy ëpp voilà dañuy ëpp loolu la mën a demee ku nekk am deux loolu moom c'est très simple quoi góor <laughs> ku nekk ba am ci aadami yaat yi ñoom bu boobaa niñ la waxee ci histoire mango bi voilà moom nag dane li tax imaamul bi di wax tax tax bi. mooy le fait ñoom ak euh, topp bànneex ak jéng ci yi nga xamante ne mooy zinatul xayaatu dunya taar taaru àddina ñoom dalee na yomb <laughs> ak seenu ñàkk a takk gu dëgër comme loolu lañu doon gis ci xadis ba ah waaw bu ko defee mooy jëfu alaaxira moom léeg-léeg ñu bari ci ñoom day xaw a yéem day ak waajal ko euh, day nekk loo xamante ne lu difficile la ci ñoom waaw ñu bari ci ñoom daal di du moo yaandi alaaxira waaw àddina bi tentation yi baax na ma gaay bu ñu bëggee yàq àddina bi ci jigéen ñi lañuy jaar waaw ñu topp ci rek wal iyaadu billah waaw yooyu mais wallahu taala la borom bi da leen di gindi ci yooyu yëpp après moo tax fau final ñoom ñoo fa yëpp ah <laughs> moo tax parce comme que ñoo ëpp non seulement safara ñoo fa yëpp wal iyaadu billah àjjana yi ñoo fa yëpp wara <laughs> imaamul boora imaam al kii al Abu Hurayra daal di leen tontu ne leen yéen ñu ñëw di ko <laughs> jigéen ñi ëpp ñu aj ñu ëpp àjjana góor ñu naan mukk ñun ëpp Abu Hurayra yéen xanaa déggu ngeen li Abul Qaasim wax sallallahu alayhi wa sallam awalam yaqul Abul Qaasim xanaa waxul loolu bokk na ca wax li kulli imri'in minhum zawjataani ithnataani ku nekk ci ñoom am na ñaari soxna yoo xamante ne nii ci doomu aadama yi lañ kon ñooñu ñu ëpp ñoo paajana <laughs> ñoo ëpp sawara mais ñoo paajana wala ilmu inda allah boo boolee hadith yëpp kon mu ngi noonu après mu après mu am leneen bon loolu foogoon naa li ne mooy euh, mooy côté sabbal bi qulubuhum qalbu wahidin yusabbihuna allaha bukratan wa ashiya waxoon nañ mooy borom bi yulhamuuna tasbih wa tahmid wala bien wa takbir kama tulhamuuna nafas borom bi moo leen di yenkiwal li nga xamante ne mooy di sant yàlla di tudd yàlla di mbakk yàlla comme li nga xam ne yéen moom lañ leen di yenkiwal li nga xam ne mooy ak noyyi ndax koo sopp ku nekk da ngay bari loo koy tudd te ñoom seen borom kese dañuy sopp te tamit dañuy gis loo xamante ne mooy ñu doon wax kiiraay yëpp day denc ci ñoom waaw mooy tudd yàlla day nekk loo xam ne lu indispensable la comme ñi nga xam ne ñoom la boroom bi yëkkatil kiiraay yooyu fii ci àddina ñoom tudd yàlla saa su ne dafa nekk lu indispensable ci ñoom waaw waxoon naa la ñooñu moom boo déggee ne tuddatuñu yàlla mooy dee nañu waaw dundatuñu ndax xaal waa àjjana lañ yor te ñu ngi dund fii ci kaw suuf ndax ñooñu borom bi da leen a yëkk ba xaarul ba àdd alaaxira door leen a yëkkatil kiiraay yi fii ci àddina leen ko yëkkatil dugal leen ci géeju boppam géeju yonent bi alayhi salaam euh, euh, ñu nekk ci na euh, di gis les réalités des choses di gis jalaalu borom bi jamaalu borom bi ak borom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne te luñ ci def xam ne mataluñ dara ñooñu manuñoo du laa yafturu na duñu dog mukk xaalu comme malaaka yi fële xaalu waa ajjana di tudd yàlla ndax ñoom benn xol wala tabaaxu ba xulowum qalbu wahidin yusabbihuna allaha bukratan wa asiya beneen bi mooy beneen bi nga xamante ne mooy dañuy ala suurati abihim adam ci seen melo seen baay adam nga xam ne mooy bi mag mooy as-suuratul muhammadiyya al aadami ji waaw ndax sayyidina adam alayhi salaatu salaam bi ko borom bi di indi fii da koo jox melo waaw mooy moo leen wa xalaqakum wa huwa alladhi xalaqakum wa sawwarakum moo leen bind ba pare jox leen melo melo bi mu leen jox muy melo bi nga xam ne mooy fii ahsani taqwim laqad xalaqna al insana fii ahsani taqwim fii ahsani taqwim loolu mooy ni mu gën a mate ni a muy as-suratul aadamiya mooy melo bi nga xam ne moom la suñu maam aadama yoroon te loolu mooy li nga xamante ne mooy melo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax moo gën a mat waaw kay borom bi moo <laughs> tëgg def ne melo boobu mais ki ki nga xam ne moo manifesté moom la jaarali mbir mi muy Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam moo tax Seydina Adam ku yéeme yéeme yéeme la parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi borom bi bëggee feeñal lool ci ki mu ko jaarale ci zahir bi mu njëkk a feeñ mooy Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam moo tax euh, euh, boo déggee gaa yi wax ñàkk teggi ni ñuy wax ci xàqam ak yooyu da nga naan ñii vraiment ñun ñoo réere ñoo riir quoi waaw sayyidina Adam alayhi salaam <laughs> waaw waaye soo sayyidina Muusa ba dajeek moom li mu nee ci saxiix yi waaw sayyidina Adam yeneen saa salaam ne <laughs> bon naa Muusa ne ko yow yaay Adam yaay suñu baay Adam mu ne ko waaw mu ne ko ah yow de def nga loo xam ne daal mooy lañ waroon a am daal lépp lañ ñàkk ndax yow quoi <laughs> ah yaa lekk ca garab ga ñu génn yàlla génn nañu ñëw ci fii nii ah suuf si nga xam ne coono ngay jooy ma ne ko yow yaay Muusaa bi nga xam ne yàlla mooy wax ak yow <laughs> waxoon nañ la ko fii sax <laughs> ah ma ne ko waaw ma ne ko waaw man est loo xamante ne nii ah. borom bi ba ko dogalee man bindaguma loolu est-ce que man loolu sama mbir la léegi yonent saa sallam ne fa euh, Seydina Adam fa hajja Adamu Muusa Seydina Adam daal di yey Seydina Muusa <laughs> alayhi salaatu wassalaam moom daa nekk koo xam ne euh, Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam en plus euh, la yonent saa sallam ne woon anta abuka anta maaluka li wa li abi yow yaag sa yaag sa alal yëpp sa baay la moom ñun ñun ñëpp nit ñi képp ku fi baax ku nekk lépp day delluwaat ci maam Adama alayhi salaatu wa salaam <laughs> <laughs> Allahu akbar te formam moom la ñuy dugg àjjana waaw muy feeñaayu li nga xamante ne mooy dëgg-dëgg forme yonent mu alayhi salaatu wa salaam suuratu abihim aadama alayhi salaatu wa salaam na nadiran fi sama juróom benn fukki xasab léegi juróom benn fukki xasab yooyu imaam alxam na xajar mu ngi naan waa léegi xasab yooyu mooy yu maam adama alayhi salaam walla ñim doon waxal am ni baroo xam ma mooy xasab yu maam adama bu boobaa moom kon ñim doon wax naan ay entre vingt sept trente am na sax ñu mel ba ne quarante cinq jàppay quarante six quarante sept mètres loolu da koy gën yokk fuuf kon parce que bu dee xasam ma aadam moom loolu day gën a gudd bu dee nag suñu yos yi mooy nekk entre vingt sept jàpp ay quarante cinq quarante sept yooyu voilà selon rek ni ko gars yi di natte met ci la ci guddaay waaw <laughs> ah. léegi nag est-ce que mooy surtout mooy Seyna Adam mooy bañ koy dóoru bind biir àjjana lii la woon surtout na ziraan léegi est-ce que bi wàccee suuf bi ko borom bi wàccee ci suuf fii melo boobu noonu la yoroon mooy noonu la njoole woon taayam wala dafa wàññeeku woon wala loolu mooy loolu yeneen tubaab yi wax nañu lu leer ci bi biñ la waxoon bee weesu taxoon nañ ci. bim naan nit ñi nag dañuñu après di wàññeeku ba ni ñuy toll nii bañ lay wax li imaam alxam na xajar doon wax naan xadis boobu moom ba léegi man dafa lënt ci man quoi <laughs> non man moom xadis boobu ba léegi nii. mooy bi mu nee Seyna Adam demal euh, euh, euh, bi mu bindee Adama wa tuuruhu sittuuna ziraa waaw te guddaay ba mu ko bindee mooy juróom benn fukki xasab mu ne ko demal ci malaaka yële yu toog nga daldi leen nuyu nga déglu lañ lay fay loolu mooy sa fayu sa fay ak sa fayu xeet mu ñëw ne leen assalaamu alayka wa mu ne leen assalaamu alaykum ñu ne ko assalaamu alayka wa rahmatullah fa zaaduhu wa rahmatullah ba pare mu ne fa kullu man yadxulul janna ala surati adam kuy dugg na ku nekk ci meloog sayyidina adam alayhi salaam la mooy situna zira anta xadiis bii ñu nekk moom la waxaat mu ne falam yazalil xalqu yanqusu hatta al an nit ñi dañuñ di wàcceeku ba léegi waaw waxoon nañ loolu taxawoon nañ ci que ne euh, yi nga xamante ne moom la historien yi wax yooyu moo njuuy loolu ñoo réeral ñu bari ak yenn xadis yi nga xamante ne dañ koy nettali naan yoon saa sama ko wax yi yooyu nga xam ne dara dëgëru ci waaw wala buñ la nee ko wax it mooy càllale yu baaxul voilà waaw loolu moom amul loolu dara la amul te yooyu moom amul waaw yooyu moom xadiis yi dëgërul yi koy wax yépp dëgërul te yu ci bari israiliyaat lañ ko jël téere yahud yi ak téere juif euh, chrétien yi waaw te loolu moom lu bari day wane ne loolu demewul noonu waaw waaw moo tax la imaam alxaafis doon wax te bee pass boo fàttale ko waaw man de li ma jaaxal mooy waa biyaaru samul euh, selon xasabu tartiib as-saabiq selon <laughs> ni ñu tëggee ne ñoom après seen adam li ci dugg ba ci ñoom ñooñu ñoo gën ñoo gën a jege Seydina Adam te ñoom bon yoruñu woon fo comme comme seen taille ak woon ay 30 yooyu par exemple wala yu mel noonu wala ay 20 mètres voilà même bu dee ne kawe woon nag mais pas mufrit nekkul woon benn taille boo xam ne tuul mufrit boo xam ne dafa jéggi dayoo waaw alors loolu lépp yu remet en cause wax yooyu nga xam ne moom lañ naan la diggante yenente sàngam ak yenente sàngam ay milan la nangam la jàpp ne àddina bi fii mu ne moom yàggul waaw ñi ci gën a sànk ñi nga xamante ne ñoom seen lépp dañ koo jël teg ko ci li archéologue yi di xool quoi yow archéologue yi li ñuy wax ak tamit ñi nga xam ne ñooy nee nañu dañuy euh, fouiller di wax ci l'histoire mooy l'évolutionniste yëfe caaxaan yooyu loolu ngay jënd sa diine naan ba pare gars yi di dugal ci ay jax-jaxal yoo xam ne dañoo mënula taxaw rek ne xadiis yi du dëgg léeg-léeg li ñuy wax nag dañ naan lool day wan ne kon xadiis yi wéru waaw wal iyaazu billah parce que amuñu fit taxaw ne li yoneen saa saa wax wal iyaazu billah dañuy fexe ne kon xadis bay wax loolu non xadis boobu amul voilà loolu wérul yeneen saa saa masula wax lool alors que ñoom kazzabuna dañuy wax lu leen neex xadis yi ñoo gën a wër jant njolloor voilà léegi ñun dañoo bëgg a jël xadis yi di ko doxale ci loo xam ne ci ay taxminaat la tegu waaw mooy ay ñoo xam def nañu ay fuuy ne waa biñ gisee voilà le plus ancien homme waaw parce que yow boo jëlee ne gars yi dañu jël carbone 14 ak yooyu lisu mi nga xam ne nañ mooy maamu gars yi te dañuy kàcc waaw def na ay nangami millions da nekk yooyu yow yow bu dee nga ñëw rek ci eh, ñiy wax ci wàllu diine ñoom ñu ne la diggante say naa Adam alayhi salaam ba léegi nii daanaka ay vingt cinq mille ans ak euh, vingt mille ans ak yooyu mais da ngeen di am problème parce que day ah vingt cinq mille ans alors que kon lisi moo moo gën a yàgg ak nangam ak nangam. alors yooyu yëpp ay caaxaan la loolu lépp mooy ay caaxaan quoi <laughs> waaw parce que biñ carbone quatorze affaire yi ay ñaaxaw ma ñaata million d'années la alors que boo gisee historiens yi euh, taarix maan yi ñoom li ñu lay wax dañ naan l'affaire yi yàggul li ci gën a bari ay vingt cinq mille ak yu mel noonu loolu moom loolu ci boppam moo du dëgg mooy chiffre yoo xam ne teguwul ci dara riwaaya yi koy wax bu dëgg wéerul ay israiliyaat lañ ñun li ñu kii mooy gën nañu ko te waxoon nañ la ne euh, euh, gis nga yooyu noonu ñun du tey lañ la doon wax ne yooyu ku jàpp ne àddina bi suba lay tukki te ñoon ñoo lay wax ne yooyu façon wax yooyu ñoo jàpp ne àddina bi suba lay tukki parce que ñu jàpp ne àddina bi daal non seulement yàggul bi mu fi nekkee ak nit ñi bi ñu fi ñëwee waaye léegi ñu jóge fi alors que loolu lépp teguwul ci dara bal alquran sunna yonent baay saa saa boo ci xoolee bu baax a baax a baax da ngay gis ni lii wute nag affaire yi quoi waaw waaw kon loolu il faut euh, waxoon naa li am solo mooy ñun lépp loo xam ne moom la saa saa wax jullit bi amul as-sama wa ta'a dégg ak topp maadaama wéere na ci moom te bii daa bokk ci nga xam ne wéere na ci moom mooy kenn du dugg àjjana loolu surtout na zira xasab ci lu toll noonu. ci ngay duggee àjjana waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li am te Seydina Adama alayhi salaam loolu la amoon léegi gars dañuy toog naan waa mais ku noonu mais lan lay bu tëddee moom kooku gi gars yi dinañ sànk moom ñu naan mais dinosaures yi sax am na yoo xam ne ñoom xaaju ñu àndoo kon koy kooku moom bu ma taxaw lay tiim dinosaures yi ma ne la mais après yow même yëpp. léegi ñoom ñu ngi jël nag après bi image non loolu war na non loolu après bon loolu comme que daal suñu xel ak nangam daal ñun daal jàpp nañ ne bon yooyu kon loolu hadis bi daal kon nañ leen ko tege ne wal iyaadu billah te kullu hada kadib ah, ay nar la hadis yoo xam ne ñoo la gën a war nekk ci saxiixay ne yooyu surtout liñ doon wax sànq <laughs> ah, dem lal ci malaaka yee nga nuyu leen xalaqallahu aadama wa tuulu sittuuna diraa waaw. loolu nga bëgg ci indi ay ci parce que lan sam xel ngay doxal wallahi bés boo deewee ni nga gis dëgg waaw yàlla na nag yàlla gindi képp ku mel noonu ci xam-xamu yonent ba lay saa saam xam ne gis nga yii nii gaa yi di wax nga xam ne seen lépp ñu ko teg boo gisee yenn télé yi euh, mooy évolutionniste lañ il font tout pour saxal ci xolu nit ñi ak tamit euh, manuel euh, ki éducation yeeg yëpp surtout France moom daanaka surtout ñoom loolu lañ ay France 2 yi ak façon xeet yooyu boo gisee seen reportage yu bari mooy ngir pousser nit ñi ci l'évolutionnisme waaw waaw keneen nit daa am ci lu mu jóge golo moo doon maamu gaa yi après nangam ñuy évolutionné wax naa di di di di di avancé di avancé kullu hada kadi voilà maamu nit ñi mooy sëy naa Adama alayhi salaam borom bi moo ko bind waaw waaw loolu mooy dëgg léegi nag gëmal alxuraan wala nga gëm ay caaxaan ñoo xamante ne nii ñoom ci ay taxminaat ay supposition lañu ko teg walla iyaadu billaah waaw di lépp tegu ci conditionnel waaw alaa ya'lamu man xalaq kan moo gën a xam borom bi li mu bind ah jottali ko ci waxu yonent bi sa salaam li nga xamante ne laa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyu yuuhaa du wax ci li nga xamante ne mooy bànneex lépp lu mu wax borom bi moo ko wax Euh, kon nag yal nañu borom bi may pas-pas bu wér yal nañu borom bi may gëm yàlla gu dëgër yal nañu borom bi soril ci lépp loo xamante ne sikki sàkka la ak loo xamante ne day rëngi-rëngee suñu pas-pas ak gëm gi nga xam ne moom lañu gëm rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ah, te yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñoom lañu yonente bi alayhi salaatu salaam daldi nettali seen mbir ni bu ñuy dugg àjjana ala surati abihim adam